mu ne faslun lii day teqale ay wax foo déggee faslun rekk mooy li mu doon wax bàyyi na ko mi ngi fas yéene dugg ci geneen wax moo tax mu ne lii day teqale ay wax fi tahaarati ci laab kon nag man ngeen a ubbi seen laxdar yi war a ànd ak ñun ci buntab laab mu ne at tahaaratu laab xismaani ñaari xaaj la am na ca bu ñuy tuddee taxaaratu xadasin laab ci xadas bu ñaareel ba mooy wa taxaaratu xabasin ak laab ci xabas shariatul islaamiya sharia la boo xam ne laab moo ko gën a hitteel ci set dara mën naa set fekk laabut dara mën naa laab tamit fekk setut mën a boole ñaar yépp nag moo gën a ñor yàlla fexe ba li nga sol set d'abord ba muy set na fekk tamit laab na waaye léeg-léeg nit ki romb la ak dara joo xam ne ña ngi ko gome paase ko wala tubay muy ab pantalon wala simis ba nga xam ne pili ba xaw naa mën a rendi ganaar waaye fekk dafa set rek waaye laabut borom mënu caa julli bu ca jullee du mën a wér léegi léeg tamit nga gis nit ki sol benn tëneem xam naa nekk tenue de travail tubay janga ñuul ak mbumma ba sax nangoo woo moom ci kaar yi wala ci yeneen place yi nga xam ne baaxoo nañ di fa daje fekk ànd ak yére bala muy tilim yépp terewut laab na tey nag boroom téere bi jàngalut ñu bi maanaa set mais dafa ñuy jàngal laab mu ne laab ñaari xaaj la am na ca bu ñuy tuddee taxaaratul xadas am ca bu ñuy tuddee taxaaratul xabas taxaaratul xadas mooy laab goo xam ne dafa aajowoo ci wàllu atte taxaaratul xukmiya la googu laab moom dafa war toujours nag laab ak atte di taxaaratul xadas ñetti xaaj la mooy ñi sàkku ci yow nga laaba pour ci njàpp te xam nga ne su fekkee danga toj la ci njàpp li koy waral lu génn ci yow njàpp moom safaan ak koor la koor lu dugg bokkul njàpp nag lu génn bokkul lépp lu génn ci anam ak wér génn ci anam ak baax ci kenn ci palaasu ñaari génn waaye kooku dana yàq njàpp wala luy waral sangu bu ne sangu janaba dugg na ku yore deretu reegal mu dog dugg na ku yore woon dereti njuréel muy gësin mu dog dugg na yooyu timit dafa dugg ci biir laabu xadas su fekkee ne nag aji waral laab ji dafa am ngànta ci njàpp mbaa mu am ngànta ci sangu ngir ñàkk ndox wala am na ndox mais mënul koo jëfandikoo ngir ragal sosug feebar dolleekug feebar ak yéex a wér su boobaa ñaari laab yooyu mën na koo remplacer suuf ñu koy tuddee tiim kon laab ci xadas ñetti xaaj la mooy jàpp sangu ak tiim benn bu ci nekk nag dana ko defal buntu ci niñ koy war a defee ba mu gën a leer taxaaratul xabas nag moom xukmiya la boo xam ne ayniya la xatte boo xam ne dafa xaaju ci jëmm moo waral ñaareel bu ñu ko waxee rek mooy laab ci yére bi nga war a sol man koo jullee fexe ba mu laab dugal na tamit place bi ngay jullee nga fexe ba mu laab su ko defee nag yooyu boo ci laabee lañ lay mën a door a mën a tuddee na yow sa xadas wér na laab nga ci laab nga tamit ci sa xabas moo tax mu ne ak tahaaratu laab xismaani ñaari kaaj la tahaaratu xadasin laab ci xadas wa tahaaratu xabasin ak laab ci xabas mag ñi daañ ko firee toj mu mag ak toj mu ndaw waaye boo ko bëgg gënee dégg tahaaratul xadas mooy fexe ba teqalikook li la tax ak toj mu nekk ci yow nga fexe ba teqalikook moom benn mën ngaa teqalikook moom ci njàpp mbaa nga teqalikoog moom ci sangu mbaa nga teqalikoog moom ci tiim kii nag moom laab la goo xam ne xabas muy taxaaratul xabas mooy fexe ba li taqoo ak yow laab mooy yére bi ngay bi nga sol walla place bi nga xamee ne nii moom nga moom nga taxaw pour bëgg a julli ak ya ca aju ku mu ci ñaari laab yi nag wala yasixu du wér aljamiu mboole seen ila bilma i ndare ci ndox ndox yépp mu ne déeréet attahiri ndox mu laab almutahiri te mën a laabal ndox mi nga xam ne moo mën a yëkkatim toj ci xadas mën a yëkkatim toj ci xabas ndox moo xam ne dafa laab moom ci boppam jàllar bi ku mën a laabal kon li nga ciy déggee ndox dana laab te fekk mënta laabal su boobaa mooma ndox deesul ci mën a jëfandikoo ci xadas deesul ci mën a jëfandikoo tamit ci xabas ñu ne ko waaw man ndox moo laab te mën a laabal mu koy firi mu ne wa moom allazi mooy ndox ma nga xam ne lam yataxayyar soppeekuhut lawnuhu melowa aw taxmuhu wala caf nga ga aw raixatuhu wala xet ga teqalikoowut bi maa ak loo xam ne yu faariquhu dana teqalikoog moom xaaliban li gën a not kon ndox mi laab te mën a laabal mooy ndox moo xam ne melowa maanaam kulóoru ndox ma dara soppiwut ko caf gaak ndox ma dara soppiwut ko xet ak ndox ma dara soppiwut ko melow ndox la melowoo xet ak ndox lay lay xeeñ waaye tamit maanaam caf ngaak ndox tamit moom lay saf lii mooy ndox moo xam ne laab na moom ci boppam jàllar bi ko tamit mën a laabal moo tax mu ne soppeewut ko loo xam ne mën naa teqali moom léeg-léeg nag ndox soppeeku waaye ndox foo ko fekk ñetti rekk ñoo ko mën a soppi benn la ko soppi nekk lu laab te dëkkut ak moom su boobaa mooma ndox laab na waaye mënta laabal walla la ko soppi nekk sobe moomu ndox moom laabut manta laabal wala la ko soppi moom ndox ma ñoo bokk dëkk foo gis ndox ñaareel gis ko fa mooma ndox ba tey tamit ndox mooma laab na mën naa laabal muy commencé nag di njëkkee li soppi ndox te laab te dëkkut ak ndox ñu ne ko comme nan mu nekk zayti ni ki diw diw ak ndox luñ jotee moo waral ndox bu ko diw soppee ndox ma ci boppam laab na waaye mënul laabal wasam ni ak diw ñor diw ñor ndox luñ dëkkee luñ jotee kon bu soppee ndox ndox ma laab na waaye mënul laabal wa dësami ak gerees mag ñi di ko firee ñañ mooma ndox tamit bu ko loolu soppee moom ci boppam laab na waaye mënta laabal kullihi léppam léppi gerees wal wasaqi ak tilim tilim bu bàyyeekoo fële ñëw dugg ci ndox mi soppi melo walla wala xet ga wala caf ga ga mag ñi daan ko firee tilim ab gàtt waaye bépp tilim rek buy bàyyeekoo ci yeneen tilim yi dugg na moo xam huile la moo xam bi maanaa graisse la moo xam bi maanaa yeneen xeeti tilim yiy ñëw di wàlli la yooyu yëpp bu duggee ci ndox su moomaa mooma ndox duñ ko mën a jëfandikoo ci jaamu yàlla was ni ak saabu saaboog ndox luñ jotee moo tax bu ko soppee mooma ndox deesul ci mën a jëfandikoo ci jaamu yàlla wal wasaxi ak tilimab nit tilim goo xam ne dafa nekk ci sa yaram wi ba mujj sotteeku ca ndox ma ba soppi ko ci ci melo ci caf nga mooma ndox tamit deesut ko mën a jëfandikoo ci jaamu yàlla wa wi ak la niroog yooyu di tilim bi muy parfum ak cuuraay geeg kariteeg yeneen yeneen ak yeneen ya ca aju yooyu yépp bu soppee ndox te moom ndox xam nga ne dëkkuñu dañuy teqalikoo li gën a bari ci jamono su boobaa mooma a ndox laab na moom ci boppam mais mënta laabal suñ ne laab na nag mën nga caa sangu sangu mu dul jana ba comme ni ki liggéey ba wàcc bëgg sangu mën nga caa sangu ke ndox mooma wala nga am yére yu tilim waaye sobe nekkul ca yére ya nga fóotee ko ko wala bi maanaa nga bëgg cee togg añ wala nga bëgg cee mooñ wala nga bëgg cee jëfandikoo mbooleem xeetu jëfandikoo waaye ci aada waaye nag lépp lu jëm ci mbiram jaamu yàlla bu yii ma lim ak yu ko bu soppee ndox ma bokkatut mënul jàpp mënul sangu janaba mënul fóot yére yu am sobe ñaareel ba nag mu tudd ndox mi li dëkk ak moom te soppi ko ñaareel loo xam ne foo gis ndox gis ko fa yooyu bu soppee ndox dañuy jàpp ne dara soppiwut ko rek ndax ñoo dëkk dees na ko mën a jëfandikoo ci jaamu yàlla moom lay wax si ne na wala baasa dagan na bit turaa bi ci suuf su fekkee ndox mi suuf a ko soppi suuf ak ndox ñoo dëkk xattaa ñenn ngi sax nañu boo jëloon suuf sotti ko ca sax mooma suuf ba tey terewut maanaam ndox ma man mën naa jàppu ndax suuf foo ko gis ñaareel gis ndox walxamay ak banik tey ñaareel teen bu bënnee bees wala ñiy gas ab forage mu bënn bees da gis ndox mag ban ba na muy ànde taqoo rappajoo mooma ndox tamit mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu ba mën nañ caa fóot yére yu am sobe ndax ban ak ndox muy banik ñoo bokk fu ñu dëkk wasab xati ak cañ mooy ndox mi dafa saf xorom soo xam ne moom ndox ma ñoo bokk dëkk te loolu xam nga bari na ci géej yi boo ko seetee tamit yeneen place yu bari ci réew mi ndox mooma dafa ànd saf xorom mooma ndox tamit moom ndox ma moo xorom sa ñoo dëkk moo waral dees na ci mën a jàpp mën nañ cee sangu wal xassi am ñu jàngi wal xussi ak njàmboŋ mag ñi di ko firee mbaalaa mbaal loolu tamit ñaareel bu ndox yàggee rek njàmbong day ñëw dëkk ci ñëw maanaam juddoo ci ba mujj soppi ndox ma ca melokaan woowu moom ndox ñoo dëkk wala doomi ndox yegi caaju yooyu tamit bu fekkee moo soppi ndox ma mën nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla kon daal yii ma limal la wanax wi ak yu ko niru mu mel ni ndox ma mbell ma muy daw walla sewnde sa fa muy daw dafa tombeek ay reeni garab yu ca sax wala teen bi ci boppam dafa am garab gu sax ci biir teen ba reenu garab ya di mujj soppi caf nga ak ndox ma ci wala mu soppi couleur ba wala mu soppi bi maanaa caf ga ga su boobaa tamit loola ñoom ñoo dëkk dees na ko mën a jëfandikoo tamit ci jaamu yàlla kon daal boo doon tënk dangay wax ne ndox ñett la ndox mi laab te mën a laabal moomu ndox nag moo man lépp ndox mi laab te mën a laabal moomu nag biñ ko laajee Cheikh Khalil dafa ne maa sadduqa ismu maa in bilaa qaydin ndox mi laab te mën a laabal mooy ndox moo xam ne turu ndox rek dafa dëggu ci moom te dara te tënkuñ ko loo yore nga ne ndox rek waaye ñaareel boo ne ndoxam rek mën a tut ndoxam moo xam ne day saf gerees laa yore wala mi ngi saf maanaam diwtiir wala moom de dafa mel ni day saf parfon wala dafa mel ni cuuraay lay saf kon wax nga ndoxam mën a tut waaye loo yore nga ne ndox rek donte ndox moom ak géej la baax na mën na lépp donte le ndox ma teen la mën na lépp donte le ndox ma ci sewnde lañ ko jëlee man na lépp donte le ndox ma sax maanaam ab lay la ñu dem ba jamonooy sedd lay bi ñëw noonu nga dajale lay ba fexe ba am ci ndox ab paan su boobaa ndox mooma mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu moo tax Cheikh Khalil na ne wa in jumia min na dan donte dañ koo dajale ci lay bi kon ndoxam lay mën na lépp ndox ndox la ba tey rek wala bi maanaa galaas la da nga ko defoon ci frigidaire bi mu mujj nekkoon galaas boo xam ne dafa formé nga mujj génnee ko teg ko ci benn place mu mujj maanaam soppeekuwaat ndox su boobaa ndox moomu tamit mën nga caa jàpp mën nga caa sangu ndax dafa dajee woon ba ci kanam mu maanaam soppeekuwaat ndox kon loolu lépp mooy ndox rek kon daal loo yore nga ne ndox rek su boobaa ndox moom mooy moo xam ne laab na mën naa laabal su bàyyeekoo ci yooyu ma wax la baax na fu mu ci man di bàyyeekoo ci xeet yooyu ma limal la yépp baax na ñaareeli ndox ma mooy ndox moo xam ne laab na moom ci boppam waaye mënta laabal foo ko fekk mooy ndox moo xam ne lu laab moo ñëw soppi ko te lu laab la ko soppi moom ndox ma dëkkuñ demee nii maanaam diwtiir demee ni parfum demee ni cuuraay demee ni demee nii maanaam gerees demet ak ya ca aju yooyu bu soppee ndox wax dëgg yàlla ndox ma laab na waaye mënta laabal laab na nag mën nañ caa sangu sangum ku liggéeyoon ba wàcc mee du jana ba mën nañ caa fóot yére yoo xam ne amul sobe mën nañ caa bi maanaa togg mën nañ caa eh, raxas sa otoog yeneen yi ca aju nga bëgg ko ca yooyu yëpp lu ñuy jëfandikoo ci aada mooma ndox mën na ko mooy ndox mi laab ci boppam mais mënta laabal meneen ndox ma nag mooy ndox moo xam ne laabut mënta laabal mooy mépp ndox moo xam ne la ko soppi sobe la ndox moo xam ne xale ñëw saw ci wala ndox mi dañ cee kabine dafa caa dugg wala ndox mi deret dafa caa dugg wala dëtt wala yeneen demeet ci xeeti sobe yi ñoo dugg ca ndox ma mooma ndox ma mënul dara kon nag ñetti xeeti ndox yii ma limal la menn rek moo ci valable mën a yëkkati man ñi mën caa defee taxaaratul xadas man caa defee tamit taxaaratul xabas kon yooyu bu leeree rek danga ko mën a dégg moo tax mu ne faslun di day teqale wax fi taxaarati ci laab ak taxaaratu laab xismaani ñaari xaaj la taxaaratu xadasin laab ci xadas wa taxaaratu xabasin ak laab ci xabas waaye walla yasixu du wér aljamiu mboole seen ilaa bil maayi ndare ci ndox taahiri ndox mu laab almutahiri te mën a laabal moom la ngi tuddee maa ul mutlaq mooy ndox muñ jooyal xam ne ndox rek la nga wax moom la xalil di wax ne maa saduqa ismu maa in bila qaydin moom nag lay firi ne wa huwa moom allazi mooy ndox ma nga xam ne lam yataxayyar law na melo wa aw taxamuhu wala caf nga ga aw raayixatuhu wala xet ga soppeekuhut bi maa ak la nga xam ne yu faariquhu dana teqalikoog ndox ma xaaliban li gën a not li gën a bëri moom ndox ma bokkuñ dara dëkkuñ ci dara kësayte ni ki diw moom ndox luñ jotee wasam néeg diw ñor moom ndox luñ jotee wa dasami ak ñañ muy gerees mook ndox lu luñ jotee kullihi léppam wal wasaqi ak tilim mook ndox luñ jotee was saabooneeg saabu mook ndox luñ jotee wal wasaqi ak tilimam nit yii wanax wi ak yu ko niru yii yëpp bu soppee ndox su boobaa ndox ma laab na mais mënta laabal waaye wala ba dagana bi turaa bi ci suuf bu ko soppeek moo ndox a dëkk wal xama ak bani ñoo dëkk wasab xateeg cañ ñoo dëkk wal xas yi ak maanaam njàmbong di mbaalaa mbaal yooyu ak ndox tamit ñoo dëkk wa nax wi ak yu ko doomi ndox ak yeneen ya ci aju yooyu yëpp bu fekkee yàgg ndox maa tax yooyu juddoo ca su boobaa ndox mooma man laab na te ndox mooma tamit mën nañ caa laab mën nañ caa kon nag laaba ngoog moom la njëkk tudd moo njëkk ci bunt yi ndax li koy def xeeti jaamu yàlla yi bala nga caa mën a dugg day fekk nga laab mais ku laabut mënul dugg ci jaamu yàlla yi ndax li ëpp ci jaamu yàlla yi laab sarta ca moo waral nag mu njëkkee laab def ko muy bunt bi njëkk ci buntu yi xam ne boo xasee laab jullee ngi ci sa kanam man nga ko bi maanaa xaj màkkaa sa kanam man nga ko yeneen yu yu bari ci xeeti jaamu yàlla yi ñu ngi ci sa kanam man nga ko waaye bu laab xasut am nag yu ci bari ci sa kanam dafay mën a tënku ci sa kanam ba doo mën a maanaam yegg yi sa moom moo tax mu njëkkee buntab laab ñaareeli bunt bi mi ngi ciy dugg boobu dafay jàngale sobe ñi mën koo xam-xam gu wér moom lay wax ne faslun li day teqale ay wax bàyyi na buntab laab mi ngi jëm ci bunt buntab sobe liy teqale wax nag di sobe moom lay wax ne ida taayyanati bu ràññee koo an najaasatu sobe si xusila raxaseef mahalluha barab ba mu nekk rekk sobe saa ngi nii fi mu nekk ngi nii ci yére bi nga gis ko jërul fóot yére ba yépp di yàq ndox mi ak di sonal sa bopp seetal fa sobe sa tollu rekk nga dindi ko ak ndox ba mu set wecci saa nga jël yére ba yépp di ko fóot loolu nag mooy sobe saa ngi fi mu toll la ngi te loolu na ne fii rekk la yem su boobaa maanaam yemal ca loola nga raxas ko waaye nag fa inil tabasat su fekkee dafa lënt sobe si de mi ngi ci yére bi waaye nag xawma fan la toll ci yére bi su boobaa xusi la fóoteef asaw bu yére ba kulluhoo léppam ah sobe bi mi ngi ci yére bi xamoo fi mu ci toll su boobaa nag jëlal yére yépp nga dugal ko ca yére bi yépp nga dugal ko ci ndox mu laab te mën a laabal man ko caa fóot danaa taxaw foofu ndax ñu bari ñu ngiy fóot te nañuy fóotee baaxut ñu ci bëri tamit mën nañoo fóot mën naa am waaye dañuy tayal bu ñu jëlee mindaan di ko fóotloo dañ ko jox yëre yi rek ne ko lii laa bëgg nga fóotal ma wala fóotkat ñëw nga jox ko sa yére yi mu dem fóot ko te waxoo ko nu ñu war a fóotee mu ñëw paase ko gannaaw bi mu ko gomee nga jàpp na yëre yi moom wax dëgg yàlla ah sa fóot mi de set na waaye fekk nag laabut ndax fi ñu war ni war a fóotee ci charia buñ ko fóoteewut bu setee tamit taxul mu laab nu ñu war a fóotee ci charia sharia boo ciy fóot jëlal ab paan wala bool wala loo am def ca ndox mi ma la jàngaloon léegi lax Laxdari waxal la ko nga xam ne xet gaag caf nga gaag melowa dara soppeekuwut ca nga jël nag yére yi ngay fóot nga xam ne moom nga bëgg a fóot nga jël lépp dugal ko ndoor ca paan ba def ndox ma dugal ko ci biir nëq ko ci ba yépp tooy nga commencé nag di fete par benn boo fete nga wañ ba mu ba nga xam ne la taqoon ak moom teqalikoon ak moom nga teg fale di génnee par benn wala parñaar noo ko manee rek ba lépp jeex fekk noom la nga doon fóot lépp dugg duggoon a ndoor ñoom ñépp nga jël nag ndox moomu nga xam ne ci nga dugaloon yére yi nga jëm ko sotti ko sànni ndax ndox ma sobe la nga door nag leendiwaat maanaam bool ba mu nekkoon wala paan ba defaat ca nag maneen ndox doora nag dugal yére yi nga xam ne dugaloon nga ko ba pare ba fete woon ko wañeen ko léegi nag saabu door a mën a ñëw nag nga commencé nag di fóot su boobaa ku jaaree leen nii ci yére yére moom set na laab na su fekkee nag dangaa jël yére ya xaaj ko dugal ko ci paan bi ndax lépp xajul ci ndoor nga def ko benn paan dugal ba pare génnee par benn ba mu ba mu ba lépp génn nga door a jël nag yeneen yére ya nga tooyale a gutoon dugal ko ca biir ndox mooma su boobaa la njëkkoon a dugg rek génn moo laab mais li mujj a dugg lépp sobee la ndax lee sobeel na ko donte le gannaaw gi fóot nañ ko ak sobe fóot nañ ko kon ak ak saabu kon nag nii la ñuy war a fóotee bu xajee ci benn yoon nga mën a ñulu lépp dugal ko wenn yoon bu ca xajul maanaam def ko pare ay paan calam xaj maanaam paan bi nga def ci ndox def ca bële ndox benn bu ne nga sot nga def ca yi nag daal di génnee dem tuuri ji door a indiwaat meneen ndox nag boole kook def ca bi maanaam saabu di fóot par benn wala par nanga nga mënee ba lépp mën a set kon nii la ñuy fóotee ci sariya lii nag lu jar a bàyyi xel la ñu mën koo bàyyi xel kon nag loolu lay wax ne fekkee sobe si dafa lënt ci yére bi tamoo fu ci toll waaye waaye utal ndox mu set nga dugal ca yére ba wañ ko ba mu baax fete ko ba pare maanaam ba génnee ko soo ko génnee ba pare nag dem tuur yu ndox mooma nag door a jël meneen ndox nag dugal ko ca boo cee def saabu na nga continuer door a fóot moo tax mu ne fa inil tabasa ndem lënt na ba xamuloo fi mu toll ci yére bi xusi la fóoteef asaw bu yére ba kulluhu lépp lépp lañuy fóot lii nag boo demee ci Cheikh Xalil mi ngay wax ne bi xilaafi saw bay yi su fekkoon ne tey ñaari yére la benn baa am sobe benn ba amul sobe mais ban la ci tubay ji la wala mbub mi moom mu ne kon ngay nattale benn rek ne bii la moo am sobe fóot ko ba ca des nga naam nga nga nga sol ko noona ñenn nga ne déedéet li gën a dal xel daal fóotal ñaar yépp génn ca wax ja naka noonu tamit loolu la wax tamit ci ñaari loxoy mbubb ñaari sama la ñaari loxoy mbubb yi daal am na bu ci sobee ci dal mais xaw ma ndeyjoor bi la xaw ma càmmooy bi li gën a wér gën a dal xel génn ca coow la mooy jëlal ñaari loxoy mbubb yépp fóot ko dontele am nañu ne boo tànnee benn ba fóot ko ca su boobaa nga bàyyi benn ba wér na waaye yow daal soo fóotee ñaar yëpp génn ki coow la kon nag sobee ngoog bu dalee ci kaw yére nga xam ne mi ngi nii noonu lañ koy jëlele dindee ko su fekkee nag dafa lënt fóotal lépp léegi nag moo waral laxdari jërut xeet téere la boo xam ne ku ko xas xam lu bëri ci sa wàllu diine leer na ndax nit bu xamee nu ñu laabee xam ni ñuy fóotee daanaka mi ngi bëgg a sori ci lislaam te benn waay dafa jàngoon lax dëri léegi masala mu ñu ko laaj mu xatte ko ñëw ne ko waaw ñetti nit de dañoo nekk ci àll ba daan agressé am benn nit bu leen romboon ñi maanaam agressé ko bokk ñoom ñett sot sotoo ko ray ko ba nga xam ne ñoom ñett daal ñoo bokk def lépp waaw loolu daal lañu laaj àtte bi keneen ñëw ne ko ñett a nekkoon ci àll ba di agressé benn waaye romb leen waaye kenn ci ñoom moo ko jël dal ci kawam ray ko waaye ñaar ña bokkuñ luy xàtteem mu ne lax dari wax na ko fu ko lax dari wax mu ne moo ne ida taayanati najasatu la mahalu fa inil tabasat wasila thawbu kulluhu comme ñoom ñëpp la dafa lënt ñoom ñëpp lu ñoo bokk def mbir ma nañu rey ñëpp mu ne su fekkee kenn ka la leer na nañ muy sobe sa rek maanaam nañu rey kenn ka kon moom donte le xuusutoon ci téere fiq yi yu baree bari moom lii rek la jàngoon waaye lu ñu ko laaj rek mu tontu ko maam El Hadj Abdoulaye Niass daana wax ne su ma nekkaatoon ndaw di jàng laxdari rek laay jàng te danaa taalif loolu nag bu koy wax dafa bëgg a wane ne laxdari lépp ngi ci Cheikh Omar Foutiyu wala yóbbu yàlla bu màgg ba fu mu daan tukki risaala da daan jël def ko ci benn mbuusam lu ñu ko laaj rek ci risaala daan tontu te xam nga ne risaala ak laxdari sore wuñu ndax ku man laxdari daanaka te ma wax ne mën nga sori ci risaala bu baax a baax kon nag jërul xeeb moo tax mu ne ida taayanati ndeem ràññeeku na an najaasatu sobe si xusila raxaseef maxaluha barab te yem ca faynil tabasat bu lëntee xusi la fóoteef asaw bu yére ba kulluhu lépp bul ba dara sobe nag ñeenti xaaj la dafa ci am sobe soo xam ne jéggal nañ la lu bari la ak lu tuuti la mu am ci sobe soo xam ne lu tuuti la rekk lañ jéggale waaye lu bari la kenn jéggalewut ko mu am ci sobe soo xam ne jéggalewuñ jëmm sobe ga waaye jeexital ga jéggale nañ ko mu am ci nag sobe soo xam ne moom tuuti gaag lépp ca xem jéggalewuñ ca dara yooyu sobe nag jar naa xam sobe si nga xam ne jéggale nañ lu bari laag lu tuuti la mooy demee ni toj mu ñu dëkkee koo xam ne daal yàlla da ko nattu fu mu toll mi ngi tojle feebar la nga xam ne daal fu mu toll kanam nga ma ngay génnee ndox di ko tuur walla gannaaw gaa ngay génne ya ca aju wala fu mu toll ma ngay ngelawal bu fekkee gannaaw gaa ngay génne mu mel ni balalu baasóor mu jël loxoom di ko delloo loxo ba tooy xepp ci ay kabine te dafa taqook moom buñ nekkoon danga koy raxasi na tiis ci moom mënut ko kooka loola taqook moom jéggal nañ ko ko bëri ga ak tuuti gaa ca yem su ko defee dañuy bëgg ci moom su ko manee waxtu wu nekk rek na ko jàppal waaye xattaa bu doon jàpp ba ca digg ba ndox ma génne ca kanam nga wala mu jàpp ba ca génn ga gannaaw ga am lu ca génnee mu koy delloo loxo ba tooy su boobaa tamit jéggal nañ ko ko su boobaa nag yeneen a man a yàq njàppam waaye dootut yooya lay yàq njàppam kay mooy demee ni fóon jigéen wala bi maanaa laal kanamam ci loxoom bi maanaa su fekkee duhut bële wala lu demee ni maanaam euh, jaxasoo maanaam ak jigéen ak yeneen yi ngeen xam te muy yàq njàpp te dañ ci yegg si incha allah waaye yii moo yàq yàqati njàpp yooyu nga xam ne tamit jéggale nañ ko lu bari laag lu tuuti la bokk na ca maanaam ku ñu jamoon deret jay sotteeku ca moom mu nekk jam-jam buy sotti deret rek mënul fexe ba arrêté ko mu julliwaale julliwaaleeg deret joojay sotteeku ak moom mu bari ak mu tuuti comme lot na ci mën koo arrêté su boobaa deret jooja sotteeku ca kawam ak maanaam di génn rek jéggal nañ ko ko wala dafa yore wan ab taab taab ba bënn di sotti dëtt tax kook moom mënul arrêté maanaam loola su boobaa tamit lañ ko jéggale ci la bokk bëri gaa ak tuuti gaa ca yem bokk na ca jigéen guy nàmpal xam nga jigéen buy nàmpal dana lottu ñaareel ci mën a teet sawam xale ba ak kabine yaag ya ca aju su boobaa tamit bu defee lam man la mu mënut jéggal nañ ko ko bu mënut loola nag am na yëre bi rekk la am su boobaa cabinet ga ci xale bay cabinet saw ma te fekk lam man lépp def na ko su boobaa loola tamit jéggal nañ ko ko yooyu ki ñu jéggale tamit bokk na ci ku yore woon aw fas demoon xeexi ci yoonu lislaam fas wa euh, di di tuur ndox ndox mooma di ko tiis wala cabinet ya ca àll ba te moom amut lum ko mën a raxasee fomp rek la ca man su boobaa a waroon waaye comme lot na jamono raxas ga ndax tëni bii rek la am bu ko summee doo am lu mën a sol wala bu ko sol su summi woon mën a am lu mu sol du am lu ko mën a fóotee ci misaal su boobaa tamit kooka taqoo googa mu taqoog moom tamit dañ ko koo jéggal loolu lépp nag day tekki ne diine ji diine jàppandal la du diine maanaam jafeel-jafeel moo tax yonentu bi daan wax ne walla wala tuassiroo dee leen yombal te bañ di jafeel soo xam ne lu tuuti la lañ jéggale waaye lu bari la moom bokkut ca fu ñu waxee nag lu tuuti la lañ jéggale mooy ba nga nekk ci biir julli nga ko door a gis waaye lu tuuti loolu ñu la boo ko gisee ci bitu julli am kartan ci man koo tegal demal dangale ko door a dugg ci waaye su fekkoon nag ngaa dugg ca biir julli ga ba pare koo gis nag waaw kon comme lu tuuti la jéggal nañ la ko mën ngaa continuer ak moom yàqut julli ga loola nag bi maanaam mooy demee ni deret ju mën a doon boo xam deretu reegal la deretu gasin la deretu gàtt bu ñu doon rendi deret ju puufu jooju nga xam ne sobe la ak yeneen xeetu deret yi nga xam ne sobe lañ soo ko gisee ci sa yére mu tuuti ba paa ba nga xam ne matul sax dërëm ab yoon lay toll mag ñi daañu ko misaalee bax la boo ko xoolee tànk ba dana am benn weex-weex boo xam ne day ron lu weex loola deret ju toll ni moom ju mun di doon soo ko gisee ci sa biir yére fekk yaa ngi ca biir julli ga jéggal nañ la ko mën ngaa julli xaaleeg moom te dara du la ca war loola tamit xéegal nañ ci dëtt da nga doon julli ba ca biir nga gis dëtt ci sa kaw eh, yére bi su boobaa tamit mu toll ni dërëm ab yoon maanaam weex-weexu baax la boobu di nekk ca tànk ba su boobaa tamit booba dëtt jéggal nañ la ko bi maanaa yàqu dara waaye nag su fekkee danga nga ko gis ca biti julli ga julleegoo demal nga dañal ko seet wecc comme am nga loo ko mane wala nga sensé yére ba su fekkee yeneen yére nga fa nga door a dugg ci julli ga su ko defee nag yi nga xam ne jeexital ya lañ jéggale lu bari la moom yi ñu jéexal jeexital ya xam nga tey weñ foo ko gis ñaareel ci sobe lay dal mu bàyyi ko fële ci sobe si ñëw dal ci sa kaw yére yi kooku mënoo ca dara nga julliyaale ak moom kooku jéggal nañ la ko wala yooyi wala maanaam yee weñ yi gi ñuy serete sa yére yi ba bu doon bu weex ku gis xam ne couleur ba soppeeku na nga dem ba ca biir julli nga door koo gis kooku tamit mën ngaa continuer julli jéggal nañ la ko waaye nag boo ca bàyyee koo loo ko mën a setalee demal nga dindi ko ba mu set wecci loolu lu baax la mooy moo nekk gën rafet naka noonu li ñuy tuddee ndàmpatal xam ne nigériens yi ñoo koy gën di def bañ la ndàmpatalee ci place dañoo bëggoon soo paree nga raxas ko waaye mu pare rek nga fomp ko ndax yaa nga yëg ne boo ko raxasee sa góom bi mën naa lug nga jëlee ci dolleeku feebar ak yéex a wér yow nag au lieu que nga raxas ko mais danga koo fomp rek su boobaa fomp googu nga fomp ko mu des ay jeexital nga julleewaale ak moom dara nekku ci jéggal nañ la ko wala bi maanaa da nga yore woon taab taab ba bënn mu bënnee nag xam nga li ñu bëggoon mooy nga raxas ko waaye doo ko man nga fomp ko nag jeexitalu taab googa des ca mooy dëtt ja loolu tamit jéggal nañ la ko waaye bu wéree rek gaawal nga dem raxase ko ba mu seet wecc bokk na ci yiñ jéggale ku yore woon jaasi suñ mbokki pël yi xam ne li ëpp ci ñoom ñu ngi ci àll bi di sàmm fuñ ñu ñu ngi yor jaasi mu nekk seen ngànnaay jaasi googu nag takk dereet yu mun ne doon mu yëg ne jaasi ji su ko raxasee na mu ñawee woon mën na koo yàq ndax jaasi ak ndox dëppoowuñu deret ja takk ca nag wala paaka mu fomp ko xam nga boo ko fompee moom fokk dana xam lu ca des ñaareel nga jullee waa ak paaka booba takkoon deret te dañ ko fomp raxasuñ ko wala jaasi jooju taqoon deret dañ koo fomp raxasuñ ko su boobaa tamit loola jeexitalu deret jooju des ca bi maanaa jéggal nañ la ko kon daal lépp loo xam ne lu tiis la nekk di lu jafe rek dafay nekk di luñ jéggale sobe soo déggati nag te waxut bokkut ak yi ma wax su boobaa rek moom lu bari laa lu tuuti laa ci xam jéggaliwuñ ca dara bu demee ni am saw euh, demee ni maanaam euh, sawam doomu aadama wala sawam loo xam ne xaraam naa lekk yàpp wax Euh, lépp loo xam ne yàpp wa xaraam naa lekk rek su boobaa ay dem kabineem ya ak sawam ma sobe la bu la taqee ci demal nga gaaw dindi ko duñ la ko jéggal bu dee sawam doomu aadama wala kabine ya su boobaa tamit demal nga dindi ko ba mu set waaye duñ la ko jéggal euh, su ko defee nag lépp loo xam ne moom nag dagan naa lekk yàpp wax te maanaam moom du ndeewut sobe su boobaa saw ma walla maanaam kabine ya bu la taqee dara néewut ci mën ngaa julli ale moom lu mel ni xar am sawam wala bëy wala nag yooyu ne yàpp wa dagan naa lekk moo waral bu dundeewut sobe su boobaa nag moom dañuy jëfandikoo loolu bu la taqee tamit dara newut ca waaye lu demee ni ganaar wala kanaara dagan naa lekk waaye sobe lay dundee moo waral moom ay tojalam sobe la bu la taqee demal nga dindi ko am set ci si ngay door a mën a julleeg moom kon nag sobe yaa ngoog wax naa la yi ñu jéggale ca bëri gaak tuuti ga wax naa la yi nga xam ne dañ ko jéggale ca tuuti ga waaye bari ga bokkut wax naa la tamit yi ñu jéggale ci yi nga xam ne jeexital ga la waaye duhut jëmm ja ak yi nga xam ne moom jéggaliwuñ ca dara tuuti ga ak bari ñoo ca yem xatte ko defee kon nag sobee ngóog tax mu ne ida taayanati bu ràññee koo an najaasatu sobe si xusi la raxaseef maxaluha barab ba fa indil tabasat bu lëntee nag xusi la fóoteef asaw bu yére ba kulluhu léppam wax jooja moom jeex na mi ngi dugg ci leneen mi ngi dugg ci bu wiis waxatut raxas waaye wis lay jàngale ci lii ma bëgg a wax mu ne waman sàkk ku sikk sàkka fii isaabati najaasati ci jot ak sobe si nadaxa na ko wis kooku moom ñépp ci dëppoo wis ñetti xaaj la wis gi nga xam ne ñépp ci dëppoo bu la jotee ñépp a dëppoo ne dangaa war a wis boroom xam-xam yépp ci dëppoo ak wis gi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute ñi ne war na ñu ne warut ñetteel ba nag mooy boo xam ne boroom xam-xam yépp ca dëppoone waruñ koo wis laxdar yi nag ñaar la indi bi ñëpp dëppoone war nañ koo wis ak ñu wuutee ne war nañ koo wis mu noppi ca bi nga xam ne dañoo dëppoone waruñ koo wis bi nga xam ne ñëpp dëppoone war nañ koo wis mooy tey lii de ci misaal ndoxam foos la ku ne xam na ne sobe la oto bi romb fi rek tisal ko ngay sikk sàkk ne jot na maam jotut ma ndox mi kay mi ngi nii oto bi tisal na ko te sobe la jot gi kay laay sikk sàkka su boobaa wisal ñëpp ci dëppoo fi nga sikk ne fa jot daal tànqal ndox ci sa loxo bi ba mu fees bëri nga sotti ko ca fu ñu waxee wis rek ndox may fekk si mooy xëpp ci la muy fekk si waaye rek so cofale ndox bañ a tooyal sa yére bi rek eh, xaw ko maanaam kiyal kooku baaxul sotti ko ca xëpp ko ca tuur ko ca kon loolu mooy maanaam wis na daxa na ko wis ko ci dëppoo wa in asaabahoo bu ko jotee shay'un dara sàkk mu sikk fii najaasatihi ci sobee sobexoog loola ah lii de man jot na ma mi ngi nii may gis kay waaye est-ce sobe la wala du sobe su boobaa de ñenn ñeneen wisal génn ca coow la ñenn ñeneen ne falaa na daaxa déet wisaale di ko waat Laxdari nag dafa d'accord ci ñu ne duñ wis moom ci la d'accord loolu nag lu yaatu la ci misaal danga toog rek romb benn étage walla terrasse am lu dal ci sa kaw bari na léegi su boobaa nga ne ah lii de dal na ma waaye amoo koo ko laaj su boobaa nga boo rafetee njortu ne ah mi ngi nii de waaw lii est sobe la wala du sobe su boobaa boo bëggee génn ca coow la wisal rek coow la jeex su fekkee ne na Malick nee na eh, yaa ngi xool ca étage ba ki nga yaakaar ne moo la tuur mbir mi yaa ngi koy séen man nga koo laaj ne ko waaw lii bàyyeekoo ci kaw ñëw dal sama kaw nii dama lay laaj ndax sobe la am du sobe mu ne lu mu la wax rek loola mooy saxate mu ne du sobe jarul wis bu ne sobe la nag demal nga wis ko ba mu ba mu dañ waaye nag Malik nee na sarta nañ ca mu nekk ab julit kon nag danga koy laaj ba tey ne ko sëñ bi maa nga baal ma waaye tur wi xam naa yow kat dafa mel ni sama mbokkam julit nga mu ne la waaw man koy julit laa dafa am noo ko koy laajee ci teggiin waaye bu fekkee ne nag moom tabarkàlla du wut julit xam ne ñoom duñ teet sobe su boobaa nag moom euh, demal nga dindi ko jàpp ne sobe la moo gën a dal xel kon nag moo mbir mango noonu dañ caa wutee ci ak wisam moo tax mu ne wa in asaabahu bu ko jotee sey dara sàkk mu sikk fii najaasati ci sobehoog la ko dal dafa caa sikk sàkka ne waaw jot gi moom xam na mais li ma jaaxal mooy sobe la am du sobe su boobaa dañ ñeen ngeen na wis ñeen ngeen ne déedéet falaata daxa déedéet li di ko wax bi nga xam ne nag moom ñetteel bi la waxut ko ñépp a dëppoon a jërut wis mooy dafa am lu romb tisal la ngay sikk sàkk ne waaw ndax lii jot na maam jotuma gannaaw siggi bi nga sikk sàkkee ca jot ga nga sikk sàkk ca sobewu ga kon ñaari sikk sàkk jot na la mooy sikk sàkk nga ca jot ga dàllar bi ku sikk sàkkaat ca sobewu ga su boobaa moom jërut wis ñépp ci dëppoo kon nag ñetti masala yi nga xam ne dañ ciy wisee ñetti yaa ngóog moo tax mu ne waman sàkk ku sikk sàkka fii isaabatin najaasati ci jot ak sobe na daxa na ko wis génn ca coow la wa in asaabahu bu ko jotee sey un dara chàkk mu sikk fii najaasatihi ci sobexoog loola falaan dadaa déet wisal di koy war mi ngi wax nag tey fàttaliku sobe fekk yaa ngi ci biir julli moo tax mu ne waman tasakkara ku fàttaliku an najaasata sobe si huwa ta moom fi salaate ma ngi ca biir julli ga ah xataa dagg julli ga ngaa julli ba ci digg ba rek nga ne man sama tubay jii ma sol sobee ngi ci walla nga ne sama mbub mii ma sol sobee ngi ci wala nga ne man para place bi may jullee sobee ngi ci wala nga ne man sama yaram wi sax sobee ngi ci su boobaa ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax boroom xam-xam yenn yi dañoo gëm ne dab waxtu moo gën dab laab ñenn ña ne dab laab moo gën dab waxtu ña wax ne dab laab a gën dab waxtu Cheikh na Ahmada Tijaani ca la bokk ña wax ne nag dab waxtu moo gën dab laab Ibnu Qasim ca la bokk moom nag borom Laxdari mii tamit ca la bokk moo tax mu ne su fekkee dangaa bokk ke ña wax ne dabu waxtu moo gën dab laab su boobaa bul dagg julli ga continuer ndax ko mu wër na la boo daggee julli ga bala ngaa dañal ak loola fekk waxtu yu paase muy su boobaa kon jullil nga continuer su fekkee ne nag mën nga koo dañal te waxtu wa du paase daggal julli ga nga dem teqali kook sobe soo sa nekk ci yow boo ñëwee nga commencé waat julli ga ca liqaar moo tax mu ne wa man tazakkara ku fàttaliku ak najaasata sobe huwa ta moom fi salaati ma ngi ci biir julli ga xataxaana dagg julli ga faw mu ne ah illaan yaqaafa ndare mu ragal xurujal waxtu génn waxtu wa ah su ma fi jugee koo di dindi ji sama tubay ji bay solaat geneen ah wala ma jugee koo fi bëgg a dindi sobe si nekk ci ah su boobaa waxtu yu paase mu ne kon continuer ci julli ga noona dara du ca war ña wax ne nag moom dab laab moo gën dab waxtu ñu ne daggal julli ga lay waxtu wa comme xam nga kartan ci mën koo dañal rek nga dem dindi ko su paree nag nga julli ci laab goo xam ne gu mat sëkk la mu mel ni ñaar yëpp dal nañ xel waaye loolu tamit lu dal xel la kon nag sobee ngoog mu des nag àtteeb koo xam ne dafa doon jiite nit ñi yàlla dogal fekk mi ngeeg sobe te moom fàttaliku wut ko dem ba julli ga jeex mu door di ko fàttaliku yaa nga waroon a sangu janaba wala waroon na maanaam ah, sa yére bi am janaba nga jullewaaleeg moom jiite am mbooloo ba julli nga sëlmal rek nga ne yée man de sama yére bi am na sobe wala man sama bopp maa ngi ak sobe su boobaa li xëpp ci boroom xam-xam yi ne nañ yow kenn yaay baamu ji demal nga dindi sa sobe gi baa mu baamuwaat sa julli gi yow kenn waaye comme nit ñi ñoom xas nañ julli ba xas sëlmal kenn dootul baamooti ñi ko wax seen sukkandikuwaay mooy Omar ibnul ci dundam mos naa jiite ay mbooloo fekk dafa waroon a sangu ba fàtte ko ba mu demee ba julli nit ñi ba sëlmal mu door ko fàttaliku waaye moom kenn rek moo dem baamu ji ña mu jiite woon waxul leen dara ci lañ sukkandiku nag ne comme julli ga xas na jeex nga door di ko fàttaliku yow kenn ay baamu su fekkoon na nga ko fàttaliku ci biir julli gi kon su boobaa dangay xëcc ki la gën a jege moom daal mu ñëw taxaw sa taxawaay bi nga nga tuumaal sa bopp téye sa bakkan mel na ku bori su ko defee nag nga dem gindi ji sobe gi nekk ci yow boo ñëwee fekk julli nga jeexut maa moom ngay dot su ko defee nga julli waa nga nga nga seet li nga am ca gannaaw nga jokk ko ca nga nga nga commencé waat eh, li nga am bu paree maanaam nga door a mat li soo jokk tus li nga njëkkoon a yàqu na jokk moom li koy waral rek mooy bor yi su fekkee ne bori la moom nga amoon ñaari rakkaa yàlla dogal nga bori dem dañal ko soo ñëwee man ngaa soppeekuwaat maa moom fekkee julli nga jeexul bu ko defee nag léegi nag nga li nga jot boo ne ñaar rakka la woon nga ñëw fekk maanaam julli nga des benn rakka kon am nga ñett bu paree benn rek ngay fay waaye su fekkee sobe la nag moom boo xasee xëcc kenn boo paree boo ñëwee da ngay commencé waat julli ga su fekkee fekkoo julli nga jeex nga ànd ak nit ña ca la nga ca am bu paree nga fay la des kon nag lii mooy xàttee koo xam ne dafa julli ak sobe su fekkee yow kenn yaa doon julli nga julli ak sobe fàtte ko Laxdari sax dana la ko wax nga dem ba sëlmal sa xel dar koo daj baa julli ga ca waxtu wa moo tax mu ne waman salla julli biha ak sobe naasiyan di aji fàtte ko waxut amidan de wa tasakkara mu fàttaliku ko baxda salaami gannaaw ba mu sëlmalee aada na baa mu haat julli ga fil waxtu ca waxtu wa su fekkee nag dangaa julli ak sobe ci sa yaram wala nga julli ak sobe ci sa yére wala nga julli ak sobe ci sa barab ba nga demee ba sëlmal ñi xamal la ne la ah yow kat fii dafa am sobe wala yére bi nga fàttaliku ne dafa am sobe su waxtu wa xasee jeex dootoo ko julleeti su fekkee waxtu wa dafa xas da paase paase wul nag demal nga dangal sobe sa te baamuwaat sa julli nga ca nga julliwaat kon avant waxtu way jeex moo tax ñu xëpp dañoo wax ne eh, maanaam eh, dangal sobe maanaam sunna la dafa war war ak sunna moo waral ñi lay baamuloo ca waxtu wa waaye su fekkoon dafa war war ak farata su boobaa dangay ngay baamu julli ga abadan su fekkoon nag yow dangaa julli ak sobe waxut naa si yan mais amidan yaa ko tey sobe saa ngi ni nga tey ko julli moom su boobaa sa julli googu moom taxawut fenn da ngay baamu xat julli ga abadan du mën a wér fekk baamu ko du mën a wér kon nag gis nga sobeek fàttaliku koog ya ca xaju moo tax mu ne waman tazakkara ku fàttaliku an najaasata sobe si wuxuu ta moom ba mu koy fàttaliku fi ma ngi ca biir julli ga su fekkee dafa nekkoon ca biiti julli ga kay nga dem dañal ko waaye su fekkee ca biir julli ga la ko arrivé xataa na dagg julli ga faw mu ne ah ilaan yaqaafa ndare mu ragal kurójale waxtu génn waxtu wa su fekkee bu ko daggee balaa dem di dindi sobe ga bay duggaat ca julli ga waxtu wa passé kon ña wax ne dab waxtu moo gën dab laab continuer nag julli gi ak sobe gi su fekkee na nag ñi wax ne dab laab moo gën dab waxtu daggal julli ga dangal sobe gi donte la waxtu wa jeex na maanaam nga julli nga baam nga nga fay waxtu wa ci biti nga julli ko ca biti waxtu wa ñoo ngi nag ci la seex nag tijaan yi d'accord wa man salla ku julli bihaa ak sobe naa naasiyan di aji fàtte ko fa julli ba pare rek fàttaliku ne man maa ngi ak sobe wa tasakkara mu fàttaliku ko nag ba'da bi gannaaw ba mu salmale ba pare la ko door a fàttaliku ah dana baamuwaat fil waxtu ci waxtu wa su fekkoon nag moo ko tey day baamu abadan kon bu bunt moom yi mu ngi noonu mi ngi bëgg a jàngale nag buntab njàpp ay farataam ak i ay sunnaam ak i ngëneelam waaye su boobaa tamit foog ñu xam njàpp mooy lan njàpp jaamu yàlla la gu màgg gu war bépp ab jullit gu amul ngànta ngànt ga nag ñaar la mooy ñàkk ndox mbaa xam ndox te mënoo ko jëfandikoo rek mooy ngant moom njàpp moomu nag dafa war ak waram alquran wax nañu ko moo tax mu ne yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ba ca laaya ja kooku maanaam dafay tekki war ji nga xam ne njàpp war na ko nekk di farata kon kooku alquran moo ko wax muy war ak njàpp bu ko defee tamit euh, ak waram sunna jàngale na ko yonentu bi waxal nañu ko yonentu bi nee na laa yaqbalullaahu salaata man ahdasa xatta yatawadda mu ne yàlla daal du nangu jullee koo xamee dafa tojle lu dul mu jàpp kon loolu day tekki ne njàpp dafa war alquran wax na ko sunna wax ko bu des boroom xam-xam yi boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne njàpp dafa war ba tax na ku tëb julli te jàppoo xamoo benn nganta nga tëb rek julli yaa ko tey soobaa dañu la jàppee ne ab xéeféer nga ndax dangaa weddi dara ci diine ji te nag diine ji boo ci weddee dara rek da ngay bokk gëm lépp mbaa nga ba lépp boo ci weddee dara rek xéeféer nga mu des nag njàpp moom taabud la wala déer wala du taabud taabud ci usool mooy jaamu yàlla gu ñu yàlla sant te xamuñu xel la ba lu tax yàlla di ñu jàppaloo ñenn ñe ne déedéet mu àllal la mu àllal mooy loo xam ne dañu koo sant te xam nañu la bi tax ñu sant ñu ko ñaar yi ban la ci boroom xam-xam yi dañ cee wuutee ndax njàpp taxabut laam da ndax dafa nekk mu àllal taxabut ci usool mooy luñ la sant ne def ko te xamul lu tax ñu sant la ko wala luñ la sant ne ba ko te xamoo lu tax ñi baroo la ko mu àllal nag mooy lu ñu la sant nga xam sirru bi tax ñu sant la ko waaye li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne njàpp daal eh, maanaam mu àllal la li tax ñu sant na ko xam nañ ko ñu ko wax dañoo wax ne xadis dafa root ne yonentu yàlla aadama bi nga xamee na nii dafa lekk garab ga daal bëggoon nag suñu borom bi jéggal ko bàkkaar boobu mu def mu bëgg a tuub suma borom jox ko ndigal ne ko na raxas ay cëram muy loxo yaag galax ndikook sorox ndikook masaa bopp ak raxas loxook raxas tànk gannaaw bi mu koro koro nopp ya bi mu ko defee ba pare nag tuub bi mu tuubee nag yàlla jéggal ko mu laaj yàlla ne ko ndax lii moom man rekk maa ko moom wala maag sama xeet na samay doom mu ne ko ah kay yow lii may naa la ko waaye may naa la ko képp koo xamante mi ngi sa xeet wi bu ma tooñee def ab bàkkaar jàpp ba njàpp la set mu jaaral bi ko tuub te waxoon nañ sartay tuub te mooy réccu na doggu na dootu ca dellooti te bi maanaam buddeeku na ca ba mu xam maanaam naa waxoon naa ne mooy mu amee malaw see boobu safara see boobu safara moom ku ca tëb dugg dese nga gëneen tëbin iqlaaxoo ngoog muy buddeeku see boobu safara ku ca dugg ba génn da nga réccu lu taxoon nga dugg ca ànd demoo ngoog see boobu safara ku ca génn ba réccu xaw ma ban ngay duggaat waaye doona doona bii kon nag wa niyatu allah yahuda ngoog ñett yooyu bu dëppoo ci tuub xaadimu rasul nee na tuub ga yàlla nangu na ko léegi nag mu ne ko kon képp ku def loolu ci sa xeet wi ci say doom man tamit ma yàlla ma jéggal ko ñu ne na kon siru ba mooy aadama garab gañ dog bi maanaa loxo ba moo waral ñi raxas loo ko loxo ya téye gim téye woon ko ci loxo moo tax ñu raxas loo ko loxo moo tax boo jàpp raxas loxo ngay njëkkee ñaareel ba bi mu demee xool gi mu xool garab gi téen xool ko moo tax ñi raxasloo ko xarxaram bi ëmb bët yay xool mos gam ko mos nag loolu moo waral bi maanaa mu war a maanaam galax ndiku fóon gi mu ko fóonoon laata mu koy lekk loolu moo waral sorox tànk yam tànk doxoon di ca dem moo waral raxas tànk moo waral xaddiis ñëw na yonantu bi ne képpu koo xamee ne nii dangay jàpp raxas say loxo bàkkaar ba nga ca defoon dana wàcc ànd ak toq-toqi ndox ma boo gallax ndikoo bàkkaar boo waxoon ci sa gémmañ gi dana dana wàcc ànd ak ndox mu sotteeku ma nga sorox noonu nga raxas say nga mu noonu lépp loo xooloon ci say bët loo warutoon a xool dana wàcc ànd ak ndox muy wàcc ma naka noonu tamit nga raxas sa loxo noona nga raxas say tànk ci li nga doxoon ak la ci aju lépp kon li ñu wax ne njàpp mu àllal la li tax ñu digal nañ ko xam nañ ko loolu mooy àllab ñi nga xam ne fu lañu sukkandiku ba wax loolu kon nag njàpp ngoog nekk loo xam ne lu foor a foor la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax fonk ko toppatoo ko njàpp nag dafa am ay farataami ay sunnaam ay ngëneel moom lay jàngale si nii moo tax mu ne fas faslun lii lay teqale ay wax faraidul wudo yi farataay njàpp sabon juróom-ñaar la farataay njàpp yëpp juróom-ñaar la jullit bu ne war na koo xam ni nga fexe ba xam yëre yi ngay sol li muy jar fexe ba xam bu la sa jëkkër joxe dépense li ngay war a dugg ba li ngay togg man ñi man koo lekk fexe ba xam bi nga ubbee cantine ni ngay jaayee ba kenn du la mën a nax boo réglee doo daanu genn wàllaati genn wàllaatam soo ko defoon xam sa diine kon nag njàpp ngoog nañ ko takk juróom-ñaari yëf rekk la bi ci njëkk an niyatu mooy yéene yéene nag li xëpp ci wolof mënuñ ko ndax li xëpp ci ñun ku ciy yéene yaa ngay wax fas naa yéene jàpp njàppal tusubaar mii matu ko jàpp yéene ci xol rek lay ne bi nga xamee dogu rek dégg ñu nodd nga bàyyi ko fa jël sa tala sax jàllar bi ku jonkan mbaa nga laaj benn toogu toog ca jublu ca la ngay def rek booba yéene nga tàbbi na waaye yéene di ko wax ci sa làmmiñ bi daa la yonentu bi na ba génn àdduna mosta wax yéene ci làmmiñam abubakar noonu omar ibnul xataab noonu usmaan ibnul affaan noonu ali ibnu abi taalib noonu kon yéene du lu ñuy wax waaye lu ñuy fas ci xol la ndax jaamu yàlla yépp yàlla da ko séddale ci ciir yi dafa ci am lu mu sédd làmmeñ làmmeñ moom jaamu yàllaam mooy wax lu baax bu ñu wax lu baaxal alxuraan moo ca jiitu julli ci yonantu bi maanaam jubale ay mbokk def lu baax kooku mooy cërab làmmeñ ak sàbbaal ak ya ci xaju su fekkee bi maanaa lu mel ni bët la jaamu yàllaam mooy xool lu baax te fexe ba gëmm ci lu baaxut bu dee nopp fexe ba déglu lu baax tànk fexe ba dox jëm ci lu baax xol nag fexe ba ëmb lu baax loolu mu teewlu ko moom mooy wàllu xol kon nag la xol moom boo ko jëlee jox ko làmmeñ xeñ nga xol tooñ nga xol kon nag bu la xéeneeti ci sa làmmeñ booy xéenee xéeneel ci sa xol waaye nag soo bokkee ci ñi nga xam ne lu ñu xéenee xéenee ci xol dañoo jàpp fekk waxaguñ ko rek jàpp nañu ne xéenee gut su boobaa boo ca waxee dagan na moo tax Cheikh Khalil ne wa lafzuhu waasi'un baatal ga de dagan na na dagan na rek nag foo ko dégg def nga ak bàyyi ñoo xem ci usul su ko defee nag kon euh, su bokkee ci ñi nga xam ne daal loo xéene xéene fekk waxuloo ko nga jàpp ne xéene woo nga jublu ca wax ga pour mu dëgëral xol ba ca yéene boobaa baax na ba tey waaye daal manoon a ñàkk am nag moo gën kon nag xéene ngoog ñaareel ba waxas loolu wa ci raxas sa xarxaram xaram cëlmaay ñu bëri mën nañoo raxas seen xar-xaram waaye du mat ndax xar-xaram dafa yaatu war nga koo raxas ba mu xegsi ci nopp yi nga raxas ko ba mu yem ci maanaam fi nit saxoo baaxoo sax kawar soo kon nag boo nekkee ku jëxam su boobaa kenn raxasloo wut la karaw yooya nekk ci sa kaw jëbi bu fekkee dangaa nekk ku leel kenn raxasloo la sa kaw bopp bi yemuwaayu nit daal ci misaal ñeenti baaraamam ya bu ko jëlee tef ko ci ay xefam fu mu yem rek foofa la nit baaxoo sax kawar su ko defee nag foofa rek nga war a raxas boobaa nag na nga nemmeeku ras-rasi jëba bul ba dara booy raxas raxasal sukk bakkan bi te mooy maanaam bakkan boobu taxaw nekk ci diggante ñaari paxi bakkan yi bu ko bu ko fàttee booy raxas raxasal biti tuñ yi waaye na nga raxasaale maanaam sa maanaam euh, sikkiñ bi euh, lu dem ca ŋaam ya yooyu yëpp bu ca fàtte dara waaye léeg-léeg rek nga gis koo xam ne sëlmu na waaye boo xoolee genn wàllu xar ba sax tooyut te nag yooyu boo ko defee te tooyut amagoo njàpp ba tey suñ mag ñu baax ñi nga xam ne luñ ñu daan jàngal dañ koy léegu dañ daan wax nit ki bu jàppee te fekk njàppam la matut bu yowmal xiyaamee safara lañ koy mottalee loolu lépp nag maanaam dañoo bëgg rek ku jàpp fexe ba xar ba lépp mat dara bañ a ñàkk tooy kon nag xas loolu wacci lu yaatu la ñi di koy bàyyi xel di ko nemmeeku ñu ci bari nag jamonoy sedd bi moo leen di weer jamonoy sedd boo sël moo wala nga raxas ab cër boo toogee bu wowee rek ku ko xool xam ne yow sa njàpp li matutoon moo tax mu ne kon mu ngoog loolu yëdday ni raxas sa ñaari loxo ya ñaari loxo ya nag mu ngi door a ca tikku njare ya ba dugalaale ñaari conc ya moo tax mu ne ilal mirfa ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc ya ñenn ñe ne ilaa lintihaa ila ilaa laal xarfu intihaa la mooy daytal bu ca xeggee rek doy na waaye daal li gën a wér gën a génn ca coow la mooy dugalal conc ya la génn ca coow la kon boo ko dugalaalee rek génn ca wax ja wa masahu si masaa sa bopp bi masaa bopp nag dem gi mooy farata mais dikk bi moom sunna la waaye nag masaa bopp pour mu mën a tooy day fekk nga ne nga yore sa kawar ak bopp wala bu fekkee dangaa léttu nga yore nga léttoo ko sa kawar ak bopp waaye bu jokku xasee am rawatina mees yi xew léegi ñu tagalal la ko ba ku ko gis mel ni jagañam nag kooku boo sangoo du tooy te boobaa xamoo jana ba boo julee du wér boo jàppee du tooy te su boobaa xamuloo njàpp boo julee du wér moo waral xattaa mees sax bu daganoon lim ñuy taree mën a matal suñu jaamu yàlla gi rek mën naa tax mu xaraam rawatina nag bi nga xamee ne dafa xaraam ndax yonantu bi moom dafa ne laanallaahu alwaasila wal mustawsila yàlla rëbb na kiy jokk ak ki koy jokk boobaa na ngi nekk fanaan jokk ak lii eh, am na yu yuñ koy taawilee ci yenn ci borom xam-xam yi waaye ñenn ñoom nekkuñ cay taawil def dara dañu jàpp naa daal jëmmi jokk lañ ñu tere buñ jokk ak dara moo xam jokk suñu kawar ak geneen kawar la moo xam jokk suñ kawar ak leneen lu dul kawar la mel ni mees nga xam ne dañ ko liggéey ci matière synthétique donte le loola laab na ñu ne jëmmi jokk lañ ñu tere te ñaareel boo seetee jokk xoor dafa caa nekk nit ki bu meesoo rek dana ko jox taar bu mu amutoon léegi na yow boo ñëwee ñu ñu tagtal la benn soxna nga bëgg koo takki fekk ko ma nga meesu am taar boo xam ne nii amul ko woon yàlla dogal nga takk ko ca noona ñëw mu ñëw firi létt ya ndeke bopp ba tabarkal la dafa am jànj janj wala ami maanaam ay ër ër araan nga jàppee ko ca noona xor na la waaye boo ko xoolee woon ci ni nga xam ne noonu la ko yàlla biddee nga xamee ko ca ca xar-xaram ba la koy joxee fekk teguñ ca kawam dara donte le booy takk xar ngay xool ak yi ca ci ténk ak nga fexe mu wax nga dégg ak ya ca aju su boobaa timit ci lay gën a mën a dal xel kon daal ki bëgg a génn ci coow daal na baxi lépp luy xeetu mees lu bon nag mooy li bon donte ñépp a nga ca li baax mooy li baax donte kenn nekkut ca jamono ji nag toog ba heure bi sax nga ne mees dafa xaraam ku koy wax dañu jàpp ne ku tardé nga ndax nit ñi passé nañ foofa su boobaa kon daal bu ca dara nekkutoon tere gim ñuy teree mën a matal suñ faratay yi rek war naa tax ñi ba ko ku xas meesu yenn mees ya boo sangoo jana ba du tooy te kon sobe suy dox dox rek nga soo jàppee du baax su ko defee nag kon moo tax mu ne wa masxura si masaa sa bopp bi kooku bokk na ca faratay njàpp ya waxas lu rijji lay ni ak sa ñaari tànk ya raxas ko ba ca dajoor ya moo tax mu ne ilal ka'bayni ba ca ñaari dajoor ya soo bëggee génn ca coow la fexeel ba dugalaal dajoor ya rek coow la jeex waddal ko ak ragg man ngay boolee ndox may sotteeg ragg bu la neexee tamit nag nga sotti ba pare door a ragg wal fawru ak toftale waaye duñ ko firee gaaw toftale gi mooy fi nga dooree njàpp ba fi nga jeexalee daggante ko waaye jàpp ba ci kanam dem di jaay kële ñëw ba continuer bëgguñ ko jàpp ba pare bëgg a def lële bëgg a ñëw continuer mënuñ ko li ñu bëgg ci fawru bi mooy fi nga commencé ba njàpp jeex daal dara daggalewut ko kooku juróom-ñaar yi mooy farataay njàpp te moo doon yéene raxas sa xar raxas say ñaari loxo ba ca tikku njara ya masaa sa bopp bi raxas maanaam sa ñaari tànk boole kook ragg ak maanaam toftale yi koo def say farataay njàpp mat na moo tax mu ne wasu na nu wasu naa njàpp nag xaslul ni mooy raxas sa ñaari loxo ya ilal ni ba sa ñaari tikku njare ya bi ngay commencé njàpp bees nga raxas ko ba ca tikku njare ya kooku bi maanaa ci sunnaay njàpp la bokk mooy commencement ba moo tax mu ne inda shuru'i fa xaraf ga mooy bi ngay tàmbali bees ñaareel ba wal madmadatu mooy gallax ndiku ñaar ñetteel ba wal istinshaaqu mooy sorox ndox ma ñeenteel ba mooy walli sin saaru mooy fiiru mooy ndox mi nga sorox ndikoon nga génneexaat ko kooku mooy fiiru ndox ma kon nag ñeent yooyu ñu ngi ci sunna ya ba ca tegu wara du masxi rasi delloo masaa bopp ba dem gi moo doon farata waaye dikk bi moom sunna la moo waral booy dikkal na nga jël sa baaraam yi jamaale ko maanaam ci biir karaw gi dugalaale ko boo jëlee ndox laal sa loxo yi masaa sa bopp jëlaatal ndox tooyalaat ko door a koro koro nopp ya ba ca tegu nag wa tartiibu mooy toftale baynal faraidi diggante farata farataya faraidi diggante farataya mooy sëlmu ca farataya la raxas loxo ca farataya la ba tey bi maanaa masaa bopp ca farataya la raxas tànk ca farataya la nga njëkkee sëlmu ci raxas loxo njëkkee raxas loxo ci masaa bopp njëkkee masaa bopp ci raxas tànk bañ a jatt njàpp la nga defee ko nam nam nam toftalooxee noona kooku tamit ci sunna ya la léegi nag kon njàpp yaa ngoog sunna yaa ngoog maanaam ak farata yi muy des nag loo xamee danay arrivé kuy jàpp ñaareel dem ba ci kanam rek am loo fàtte ndax doomu aadama dañ koo bind ci fàtte moo tax mu ne waman nasiya ku fàtte fardan farata min aadaay yi ci cëri njàppam yi fa in tazakkarahoo bu ko fàttalikoo bil qurbi ci jege faxalahoo na ko def wama baadahoo ak la ca gannaawam jege nag foo ko dégg ñàkk yàgg mooy cër ya nga njëkkoon a raxas ya nga raxasoon wow a gut ñàkk a waaw ga dañ ko tënk ci jamono joo xam ne jamono ju xemoo la ndax buy jamonoy sedd day yéex a waw buy jamonoy tàngoor day gaaw a waw danañ ko tënk tamit ki jamono nit ka nit ki bu nekkee ci digg waxambaaneem su boobaa bu jàppee day gaaw a waw ndax deretam day daw bu nekkee ci ak màggetam bu jàppee ndox ma day yéex a waw ndax su boobaa deretam dawatu dafay dawa deretam dafa dafa dafa gën di wàññeeku doole moo tax kon dañu tënk yàggaay ga ci xayma ku nit ku digg doomu moo tax daal euh, li li li ñu tënkee yàgg ga daal mooy li ko dooree ci ku commencé woon di jàpp bu fekk ba muy jeexalee lu yàggee noona su ko yàggee rek yàgg na waaye su fekkoon ne tey yàggeewul ni ku commencé woon njàpp fa muy jeexalee yàggeegul noona kon yàggagul loolu xurbu lañ koy tuddee loolu nag bu la arrivé yaa ngi jàpp fàtte sëlmu ci misaal nga dem a dem ba raxas tànk ya sa xel door a daj ne sama njàpp li sëlmuhuma su boobaa demal nga sëlmu ci soo ca bàyyeekoo nga raxas maanaam loxo ya soo ca bàyyeekoo nga masaxaat bopp soo ca bàyyeekoo nga door a raxasaat cànk tànk ya moo xam bi nga koy fàttaliku njàpp lu jeex agut wala njàpp li dafa jeex bees ba ci kanam jullee goo yaa ngi toog ak place ba teqale guloo sax ak njàpp la nga sa xel door dañ ne fàtte naa sëlmu wala fàtte naa raxas loxo wala fàtte naa masaa bopp su boobaa demal nga defi ko te def li nga defaatoon ca kanamam mais la ko féete gannaaw moom valable na la nga xam ne moo ko jiitu woon valable na mais la ko féetee mujj moo valable moo tax mu ne waman nasee ku fàtte fardan farata min aadaay gi ciri njàpp yi fa inta zakkaroo bu ko fàttali ko bil qurbi ci jege fa alawoo na ko def wa ma ba'du ak la ca gannaawam bu yàggee nag mu ne wa in su fekkee dafa yàgg faalahu na ko def wax doo moom dong yàgg nag mooy rek bi nga paree njàpp ak léegi ku doon jàppuwaat pare nga fi tax na cër yi sax wow na bu yàgg su boobaa demal nga raxas cër bi nga fàtte woon moom kenn te nga yéene ca farata ndem farata la li nga fàtte woon sëlmu la wala raxas bopp la wala raxas kon maanaam euh, loxo la demal nga yéene raxas cër booba ànd ak yéene ko def farata moo tax mu ne faaloo wax daw nga ne ko nag su fekkee maa julli woon ba pare door di ko fàttali nag mu ne kon su fekkee julli woon nga wa aada na baamu maa salaa julli woon xablahu njëkk mu koy fàttaliko kon nag boo ko fàttalikoo fekk julli woon nga demal nga raxas cër booba moom kenn ba pare nga ñëw jubluwaat penku liqaam kabaar julliwaat ndax sa julli ga da julli ki njàpp lu te njàpp lu manki moom ñàkkam moom ñàkk jàpp ñoo xem xatte kon nag baa ngi noonu xatte bànk ko nga ne ko nag léegi su fekkee li ma fàtte moom sunna la farata yi moom leer na mais buy sunna nag mu ne wayin taraka su fekkee dafa bàyyi sunnatan sunna da nga doon jàpp fàtte galax ndiku wala sorox ndiku wala raxas loxo ca commencement ba suba faxalaha na ko def waaye nag nga ne ko su fekkee julli woon naa mu ne wala yuidu du baamu salaata julli ga cër moom boo ko fàttee te muy sunna moom kenn rek ngay def fekkee julli hoohoon nga def ko moom kenn dem julli su fekkee julli woon nga nga def ko moom kenn waaye doo julli xaat waaye defaat ko nag ndax beneen julli bu ñëwee fekk la ci laab gu ma sëkk boo xam ne maa ngi ciy wut dara fekkee njàppal tusubaar la woon ndax boo ko defee bu tàkku tàkkusaan ñëwee nga mën caa julli fekk laab ga moom mat na moo tax mu ne wa intaraka bu bàyyee sunatan sunna faalaha na ko def waaye walaa yuat du baamuwaat salaata julli ga moom kenn rek ngay def waaye du baamuwaat julli léegi nag kon fàtte ñett la mën a doon benn nga fàtte loo xam ne farata la wax na la àtte ba wala nga fàtte loo xam ne sunna la wax na la àtte ba wala nag tey yow li nga fàtte dootul cër buy farata dootul cër buy sunna waaye ab digg la dangaa jàpp ba pare rek xool sa loxo rek na buy jamonoy sedd nga ne ay fii tooyutoon di wala benn waaye xool na le waaw yow bi ngay jàpp xanaa xooloo sa xar-xaram yi yegg si wut ci nopp bi di su boobaa nag àtte bi lay bëgg a wax si nii mu ne wa man nasee ku fàtte lu ma xatan dëneer mooy ab digg xasalaxaa na ko raxas wax daxaa moom dong moom kenn kese bu koy raxas nag bi niyatin ànd ak yéene ga fekkee julli woon na buy muy yéene yéene ca farata su fekkee farata la wayin salaa su fekkee julli woon na xabla saalika njëkk loolu ahaada na baa mu xaat julli ga danga jàppoon sa xar-xaram bi am lu ci tooyut wala nga jàppoon sa loxo bi am lu ci tooyut su boobaa julli woon nga demal nga raxas ko moom kenn ci yéeneeg farata dem julli ji xaat su fekkee julli ji xooxoon nga dem raxas ko moom kenn da nga dem julli ji su fekkee nag li nga fàtte su doon lu ñuy raxas la muy ne laxas loxo bi ci commencement bi muy ab digg te fekk maanaam xam nga loolu sunna la fekk maanaam julleegoo demal nga raxas ko moom kenn te dem julli ji su fekkee julli woon nga demal nga raxas ko moom kenn waaye nag doo baamu xaat julli ga kon nag li ñuy fàtte moom yii rek la mën a doon benn nga fàtte cër cërëb lëmmu wala nga fàtte cër ba bu dee lëmmu benn mu nekk farata mbaa muy sunna wala nga fàtte ab digg boo ko fàttee benn bu ñu wax naa teex léegi nag mi ngi wax tamit jaawale juum danay xam ci njàpp wa man tasakkara ku fàttaliku mad madata galax gallaxndiku moo war a jiitu wal sinsaaq ak sorox moo war a jiitu nga fàttaliku ko ba'da an sharaa gannaaw ba mu xarafee mooy tàmbali fil wa ci ci xarxaram ngaa dem bay raxas sa xarxaram bi rek sa xel daj ne mankat kat galax ndikuhuma man sax sorox ndikuhuma di su boobaa falaa joxo bu mu dellu ilayhima jëm ci galax ndikoog sorox ndiku faw mu ne xattaa yu timma ba tam matalee wuddoo woo njàppam la su boobaa danga doon julli rek raxas sa loxo rek ci misaal ci njàpp tëb rek sëlmu bi nga demee ba sëlmu bay raxas loxo sa xel daj ne yee man galax ndikuwuma sorox ndikuwuma di doo dëppaat ndax kenn du bàyyi farata di dem ci sunna ngay continuer njàpp la ba mu pare rek nga door a dem galax ndiku sorox ndiku rek jug dem loolu ci misaal mi ngi mel ni ci julli ku xamoon ñaari rakkaa war a toog taaya mu fàtte ko ba jug taxaw xelam daj ne yée man taayahuma di taayaab digg bi comme xas nga jug taxaw jërëtul toog ndax ci farata nga dëgg mal muy jàngoo fatiha su boobaa continuer rek bu julli nga jeexee nga sujjóot la salaam xam ne ngaa wàññi waaye nag bëgga de bàyyi loola toogaat ku réer moo koy def ku jàngu ndax loolu su boobaa yaa ngi baxi farata jëmaat ci sunna kon nag ku fàtte ab sunna ab sunna ba ca biir njàpp la nga nekk ci farataf la ko fàttaliku subaa continuer rek bu paree nga dem def ko moom kenn mu des nag nga ne li njàpp wa fadaayiluhu nga ne li njàpp bi ci njëkk at tasmiyatu mooy wax bisimillahi dañoo bëgg nit ki buy jàpp mu wax bisimillah euh, ñaareel ba euh, was ak soccu nga soccu bi maanaa li gënoon boo ko mënee nga soccoo bant bu tooy ndeem nekkuloo ku woor bala ngaa dugg ci njàpp su fekkee ku woor nga nga def bant bu wow ngir bañ ndox ma jàll su ko defee tamit soo amul loo socc boo soccoo mën ngaa socc ko sax say baaraam yonentu ko bëggoon socc la ba daana wax ne su ma ragalutoon tiisal sama xeet teg ci ñoom ak jafe-jafe danaa sunnaal ci ñoom julli gune ba balañ ko julli ñu soccal ko lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki inda kulli salaat kon loolu day tekki xanam ak am ak solo ci julli moo tax nit ki dafa war a hittewoo gémmañam fu mu tolluy set waaye yaa ngi julli sa gémmañ gi xeeñ kooku baaxut ndax kat ab buur rek di buur ab àdduna wala nit kuñ fonk bu la bu la mayoon tey audience sooy dem yére boo gën a yaakaar moo gën a rafet moom ngay sol tuuroo parfum maanaam soppi sa bañ yi ba muy weex nga door a dem wuyu ji ko kon na ku toll ni yàlla kuy am ak moom audience war ngaa préparer audience ba ba mu rafet moo tax alquran di wax ne xudu zinatakum inda kulli masjidin dee leen noos bu ngeen dem ci jàq yi jàpp leen seen ak noos bu baax baax bu ngeen dem ci jàkka yi sol yére yu rafet boole kook maanaam euh, maanaam gëttu parfum wu sa gémmañ nga set wecc nga door a nag dëgmal ca jaamu yàlla ga su boobaa googa yàlla yàllay gën a mën a nangu te googa tamit mooy xëpp yool gi nga xam ne dañ koo def te fekk lépp maanaam ci doy na waar xaw naa doy waar daal kon nag socca ngoog nekk lu xam-xam a solo jaamu yàlla yi nag dafa ci am yoo xam ne dañ caa bëgg ku ca wax bisimillahi moom lañ jëkkee woon am ci yoo xam ne bëgguñ kenn wax ci bisimillahi euh, lu mel ni tey kuy dugg ci lu xaraam kooku koy jërul wax bisimillahi yaa ngi def lu xaraam ne bisimilah jëratu ko ndax lu xaraam bisimilah dafa jug ngir barkeel dara lu xaraam nag dara mënut koo barkeel moo tax kon booy wax bisimilah def ko ci luñ bëgg kon foofu bëgguñ ko fa wax bisimilah. lu mel ni tamit nodd baax na lool waaye waxuñ la nga wax ci bisimilah yoonaluñ ko lu mel ni bi maanaa ñaan waxuñ la nga wax ca bisimilah yi lu mel ni tàbbi ci ak xaj waxuñ la nga wax ca bisimilah yi na am na boo ko ci waxoon tamit yàqut ko waaye yiñ bëgg daal nga wax ca bisimilah njàpp nga ca ak sangu ak booy yéeg minbar ak booy wàcci booy dugg sa kër wala sa néeg ak booy génn booy sol yére ak booy summi booy yéeg sa oto ak booy wàcc yépp bëgg nañ nga wax bisimilah naka noonu buy joteeg soxnaam mën naa wax bisimilah bu nit dee nga xam ne muy gëmal bët ya ndax nit buy rooxu ngay génn day ànd ak bët ya dafay dafay buqeeku génn nga jël nag di ko sëlmal di ko delloo bëgg nañ nga wax bisimilah bu ñuy dugal ab néew ci biir bàmmeel bëgg nañ nga wax ca bisimilah kon nag dafa am yu ñu bëgg nga wax ca bisimilah ak yoo xam ne daal soppuñ ca ku ci wax bisimilah ak yoo xam ne moom kenn déggalu la wax ca bisimilah wax ko ci sax dafa kon nag soo ngënee li njàpp bi ci jiitu moo doon nga fexe ba wax bisimilah ci sa njàpp li gannaaw si ga ñaareel ba moo doon nga soccu ba ca tegu nag wa zaidu mooy aji dolleeku alal xaslati ca raxas ga uulaa gu njëkk ga fil wa ci ca xarxaram wala day nekk ñaari loxo ndax boo seetee xarxaram moom raxas gu njëkk ga bu ca tooyee mooy farata lépp lu ñuy raxas bu tooyee ca bu njëkk ga rek loolaay farata ja ñaareel ga ak ñetteel ga yépp ngëneel la dañ koo sopp moo waral boo njàppoon njàppal benn benn tamu mu mat baax na boo njàppoon njàppal ñaar ñaar te mat ba tey baax na bu nekkee bu bu ñett nag mu gën a mat te mu gën a baax boo gisee sharia bi may ñu ñiy raxas cër bu na ñetti yoon ndax nit lu mu sàggan sàggan benn cër bu koy raxas ñetti yoon lu mu lekk-lekk ndigg cër ba war a mën a tooy mu benn saxaar xaram bi ñett yoon wax dëgg yàlla war naa mën a tooy moo tax nag kon bu xasee matee ca bu njëkk ba bu ñaareel baag bu ñetteel ba yépp ngëneel la moo tax mu ne wa zaayidu aji dolleeku alal xaslati ca raxas ga ula gu njëkk ga fil wajhi ci xar-xaram wala day nekk ñaari loxo ba ca tegu ca ngëneel ya wal biddaayatu mooy tàmbalee masa bi mu xaddami rësi ci luñ jiitali bopp ba kuy masa kay ci sa xar-xaram bi ci commencement bi ngay commencé waaye doo commencé ca ndong nga jëm suuf kon nag ngay jiital li njëkk li war a jiitu wa tartibu sunna ni toftale sunna yi te yan toftalooxee kooku timit ngëneel la te moo doon nga njëkkee raxas loxo teg ca maanaam galax teg ca sorox door caa teg fiiru toftalee ko noona mu toftaloxee wa xillatul maa yi néewal ndox ma alal ud wi ca kaw ciir ya bañ a yàq ndox ma di ko xaabaabal kooku baaxut ndax kooku dañ koo sib wa taqdimul yum naa yital nday jor xalal yusra ci càmmooy ndox ma nag duñu wax ne liitar nga war a jàppee mbaa ñaari liitar ndax jëmm yi xemuñ tilimaa yi tamit loolu lay sañ daara seex mu daan wax mu ne tilimaa yëg jëmu yeemuñ moo tax duñu wax ne lii rek nga war a jàppee waaye daal loo mën di jàppee bëgg nañ nga xereñe ko bañ a yàq ndox ma di ko sotti di def yonent bi jàpp na ci lu tuuti wooye jibu dana war taxliilu asaabi al yadayni xallir baaraami ñaari loxo ya sooy raxas sa loxo yi war ngaa fexe ba jël sa loxo bi dugal ko ci diggante baaraam yi xallir ko ba lépp dugg tooy wa yustahabu sopp nañ nag fii asaabi rijlayni ci baaraami ñaari tànk ya bu dee ba raxas tànk nag xalil baaraami tànk ya moom dañ koo sopp waaye duhut lu war ci ngay déggee ne dañ koy jàng kenn du ko taawil ndax raxas raxas maanaam tànk farata la waaye xalil ay baaraamam dañ koo sopp waaye raxas loxo boo ko seetee bu njëkk bi sunna la waaye xalil baaraam ya dafa nekk di lu war yajibu la wax waaye nag xalil baaraam ya yaa ngi koy defee ca ba ngay raxas loxo farata ba te mooy li ko dolee ci tikku njare yi ba ca bëtu ba ca conc la foofa ngay xalilaale baaraam ya ca raxas ga kon euh, fiq kenn du ko euh, tontu ci xel waye ji bu dana war tax taxliilu lexyati xalir ab sikkiñ xafifati bu xoyaf fil wu doy ci njàpp dunal karifati walis bu fatt ba fu ñu waxee nag sikkiñ bu xoyaf mooy boo xam ne boo xoolee sikkiñ ba gis der ba muy feeñ ca biir waaye sikkiñ bu fatt foo ko déggee mooy boo xam ne boo xoolee sikkiñ ba doo xool sax doo doo mën a gis sax der ba dafa sëq fatt su boobaa kooku kenn xalirloo ko waaye mën naa raxas cat la ceti ceti kawari sikkiñ ba waaye bu dee sikkiñ boo xam ne xoyaf na maanaam talut su koy jàpp fokk mu xalir ko dugal ko eh, jël dugal maanaam ndox ma ca ca karaw sikkiñ ba ba mu tooy xet wa yajib dana war taxliluha xalir sikkiñ booba fil xusli ci cangaay ñu ne ko xanaa buy bu xoyof mu ne déedéet walaw kaan doon nekk na kasi fatan di bu fatt buy sangum jana ba moom sa sikkiñ ba lu mu tal-tal ak lum sëq-sëq na ko xalir ba ndox ma dugg ko mu tooy xepp comme na nga ko defee sa kawar ak bopp ba ndax sangum jana ba lu toll ni ban bana a pusa su tooyut ci sa biti yaram rek sanguma yàqu na lépp a war a tooy kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la kon nag njàppangoog ay farataam ak i sunnaam ak yu ñu wala xalil ya su ko defee nag léegi xam naa dañuy jël bunt bi Oustaz Assane nag daal di ubbil gaa yi ligne bi te bunt bi mooy wax naa la njàpp li koy yàq nag ndax lu ne li koy defar nga xam li koy yàq nga mën ko moytandiku nawaqidul wuddoo yi firi njàpp ñaar la ahdaasun mooy toj wa asbaabun ak sababi toj toj foo ko déggee mooy dafa faa dafa dafa directement lii ko toj foo déggee sabab nag mooy dafa caa jaaree toj moo tax toj juróom la Euh, juróom mooy waral toj boo seetee juróom ya euh, am euh, jàpp ba pare génnee ndox walla jàpp ba pare génnee cabinet wala ngalawal wala mas yu wala wëdd yu yu mel noonu boo seetee sax yenn ya ca kanam lay génnee yenn ya tamit ca gannaaw lay génnee boo demee ca téere bale di eh, maanaam dana ko leeral muy asmaawee ba mu leer moo tax kon nawaa xidul wu dooy liy firi njàpp ahdaasu ay toj la wa asbaabun ak sabab njàpp ñaar rekk ko yàq toj ak sabab toj moom dafa caa jaar direct sabab nag moom dafa caa jaaree ñu ne ko waaw toj yeen la mu ne fal ahdaasu toj yi albawlu mooy saw wal xaayitu ak dem joor xaayit ci luxa moo daan tekki xuur ñi baaxoo woon booba ñoom ca arab ya fa lañ daan fajee seeni aajo ñi mujj fara jël place ba tuddee ko lañ fay def waaye xaa it léegi dem joora lañ koy tekkee waaye li muy tekki piir luxatan mooy xur xam ne ku fa xas dugg di faj ajo kenn du la séen war riixu ak ngalawal nit ki boo xasee jàpp ngalawal yàqu na wal masiyu ak génnee masiyu dana la wax luy masiyu wal waddiyu ak génnee waddiyu waddiyu dana la wax mooy lan juróom yi lépp lu xas nekk ci nit ki mu génn ci xanam ak wér rek maanaam njàpp la yàqu na moo tax njàpp safaanal koor la njàpp lu génn bokkut koor lu dugg bokkut boo xasee jàpp kay jàppul rek bu dara bu dara bu jàppal bu dëgër bu dara génnati boo xasee woor nag moom fexeel ba bu dara duggati wal asbaabu sabab yi annaw mu mooy nelaw saqiilu yu diis nelaw ñeenti xaaj la nelaw yu gàtt te diis njàpp la yàqu na nelaw yu gudd te diis njàpp la yàqu na nelaw yu gudd te sopp nañ ci borom mu jàppaat nelaw yu gàtt te xoyof kooku moom dara waru ci nelaw yu diis nag boo ko bëggee xam mooy tey boo yore woon kurus wadd na la te yëguloo ko boo jëloon sa alise teg ko ci sa poos wala nga deg ko sa pegg mu ngi sone ñi lay woo déggatoo ko su ko defee boo doon ab jaaykat ki dugg ak ki génn yëgatuloo ko su boobaa rek diis na nelaw nag ak xaalis ñoo xam kenn du ko nangoo xam koo gis ne ko waaye sëñ bi réew de fu mel nii wax dëgg yàlla yàlla jox na la teraanga macha allah mu ne xaw ma dara boo gisee nit ti tamit nga ne ko ay yow sëñ bi xaw nga fee nelaw nga fi di mu ne ah dama xaw a nelaw rek moom kay nelawuma koo ko wax mu weddi ko waaye daal yii bu xasee am rek diis na wal ma wu xëm jàpp ba pare xëm daane la li nga fa def moo ñu hóorut moo tax njàpp la yàqu na wa sukkureeg màndi moo xam lu xaraam la wala lu dagan ndax boo xasee màndi rek takkatoo sam xel lu fa xew xamuñ ko moo tax njàpp la yàqu na wal junoonu ak saddun jinne jàpp nga ba pare rek ay jinne su boobaa la xew xamuñ ko xamuñ am na lu génnam déet njàpp la yàqu na demal wal xublatu ak fóon bu nit ki xasee jàpp fóon rek njàpp la yàqu na moo xam ba muy fóon jigéen gi jublu na ca bànneex wala jubluwut ca bànneex xam na ca bànneex maa xamut ko ca yàqu na ndax fóon am te bànneex amut bariwut te lu bariwut kenn du ci àtte foon yi nga xam ne daal mooy tax du yàq njàpp fóon ca kojug xarmante ci anamu yërëm ko fa feebar nekk ci hôpital ba nga ñëw seet si ko rek saan rek sa ronkañu commencé sotteeku nga foon ko ku ku ne xam ne ne jubluwoo ca dara yàqu dara wala bi maanaa fóon koo xam ne fóon ak tàggatoo la dem bay ñibbi bu mu tàggule war a dem tukki yow nga war fee des ngeen bokk fóonante nii su boobaa tamit fekk tàggatoo rek la jubluwoo ca dara ko dara newut ca waaye amaa fóon koo xam ne moom takkoo ko booku moom ay yar yu saf war na ca waxuma la sa njàpp la yàq na njàpp la ak ay war na ca walamsul mar'ati laal jigéen day yàq njàpp laal nag ñeenti xaaj la boo laalee jublu ca bànneex xam ca bànneex yàqu na boo ko ca xamee te jubluwoo ko ca yàqu na soo ko ca jubloo te xamoo ko ca yàqu na li lay mën a musal daal mooy jubluwoo ko ca xamoo ko ca kañu laal timit safaan moom tamit mooy moo koog ñoo bokk moom ma ñu laal bu ca xamee bànneex rek yàqu na bu ca jubloo bànneex tamit ca bañ koy laal moom tamit donte la xamu ko ca yàqu na waaye nag moom dañ koo laal rek jubluwut ca dara xamut ca dara kooku moom dara newut ca moo tax mu ne walam sul marati laal jigéen in xasada ba sa jubloo la tata bànneex xataa bu doon laal góor ndax dafa am ñoo xam ne dañuy bànneexu ci góor aw wajadaha mbaa mu xam ko ca day yàq njàpp la wa masu zakkari laal sàkkara bi baatinil kafi ci biir ténk aw bi baatinil asaabiha wala ci biir biiri baaraam day yàq njàpp di ko tënkee rek xonq-xonq bi lépp lu xonq ci sa ci sa eh, baara ci sa loxo bi bi nga ko tàllale loo ko gis muy xonq bu laalee sa sàkkara directement dara digalewut ko ñépp dëppoon a njàpp la yàqu la moo xam la ko laal ci biir ténk yi la wala maanaam biiri baaraam yi la wala wàllu baaraam ya la ceet ya la wala digg ba la luy xonq daal ci sa loxo bi bu laalee ci sa xawra euh, euh, rek maanaam kanam nga rek yàqu na kon loolu mooy laal ko waaye nag mu fekk mu jokk ci yow waaye bu fekkoon tey xawra dafa dagg dali fële mu laal ko te fekk jokkuwut ci moom yàqatu njàpp la am na sax ñu ne su fekkee dafa laal xawraay jàmbur xam naa ku sàggan lañ koy def ak ku sàggan a koy def su boobaa tamit moom njàpp la yàquwut ndax jokkuwut ci moom al mu muttasili lañu wax na fekk mu jokk ci moom moo tax mu ne wa masu zakari laal sàkkara bi baatinil kafi ci biir ténq aw bi baatinil asaabi wala ci biiri baaraam bu xamee rek njàpp yàqu na moom moom buñ ne laal xam nga ca bànneex xamoo ko ca yépp a ci xam yàqu na jubluwuñ ca loolu laal ga moo ko yàq waaye bu amee lu ko digale donte sarbet la wala am lu ko digale sa silib la wala am lu ko digale sa yére bi nga sol la lu mu nekk lu oyof oyof bu ko xasee digale rek yàqatut ko waaye bu ko laalee direct rek moom yàqu na buy jigéen nag moom laal ca kaw du tax maanaam mu yàqu ko fokk mu jël baaraam dugal ca mooy tax mu yàqu wa man sàkk ku sikk sàkk fi hadasin ci toj wajaba war na àllee ci moom alwudoowu jàpp sikk sàkk ne toj le naam toj lewu ma demal jàppiwaat moo gën a wér faw mu ne ah illa an yakun mu nekk mu was wi sandi ak i jax-jaxal kon de fala chey a déet daraal moo koy def nit nga jàpp ba pare mun a nga jàpp ba pare amee njàpp mu ne toj le nga kon nag bul ko dimbalee jàppiwaat waaye bu waa xeexal ak moom rek de téye sa bakkan taxaw ne man kay jàpp naa wóor na ma ne maanaam maa ngeeg laab toj le wu ma comme da nga koo dëkkee rek loolu yàqatut ko waye jib dana war xale ci mukallaf xaslu zakari raxa sàkkara kullihi léppam minal masi ci masi gi ñu la waxoon mas yu moom bu xasee génn boroom war naa raxas sàkkara sa lépp xànd ak yéene su raxasee lépp te xéenewut yàqu na su xéenee te raxasul lépp yàqu na lépp lay raxas ànd ak yéene waaye nag wala yaxsilu du raxas sa yey ni ñaari way yoore ya kook du ko raxas luy masiw mu ne wal masiw masiw huwa moom almaa u ndox la alxaariju may aji génn xend sëhwati fa bànneex suxraa bu ndaw bi ta fakkurin ci xalaat mbiram jigéen moo koy génnee aw nasrin baa xool jigéen aw xayri yi mbaa yu yooyu man lu yooyu mooy mën naa nekk jonjoo kon nag mas yu bànneex bu ndaw a koy génnee toog rek di xilaat mbiram jigéen ba yëg na sa tubéy tooy nag mas yu la demal nga raxas lépp doo sangu ji nag raxasal lépp ànd ak yéene bu la fekkoon nga jàpp njàpp la yàqu na demal nga raxas lépp te dem jàppiwaat fa mu nekk sa tubay ji tooy nga gis ko dañal ko wala nga dem dindi ko seet noo ko da solaat ba solaat beneen wala sax da nga sàggan di xool ñuy fekk ci tele bi ñu sàggan di génnee seeni awra ngay xool di ca bànneexu ba yëg na sa tubéy tooy na yooyu tamit mooy ba tey mas la demal nga raxas sàkkara sa lépp xànd ak yéene te du nga dindi sa tubay ja wala nga fexe ba dañal fa mu nekk wala sax moom dafa xamee feebar dafa jonjoog jigéen rek am lu génn ci moom mas yoo ngoog kon xelaat mbiram jigéen bànneex bu ndaw moo koy génnee yii nag bu mu ci am rek daf koy raxas Eh, bu ko defee moo tax mu ne walaa yaxsilu du raxas unsay ne ñaari way yoore ya wal mas yu mas yu huwa moom maa u ndox la xaariju may aji génn indi sawati fa bànneex suxraa bu ndaw bi ta fakkuriñ ci xalaat mbiram jigéen aw nasin wala xool aw xayri mbaa yu dut yooyu yi bu xasee am rek njàpp yàqu na